mu ne wa kaana Shu'batu yattaqi min hadith Qatada ma la yusarrih fihi bi tahdith mu ne te Shu'ba amirul mu'minin ibn uh, uh, al ataki Abu Bistam al-Wasiti al-Basri rahimahullah moom amirul mu'minin da doon moytandi ko hadithu Qatada yi nga xam ne leeralu fa ne nettali na parce que nëpp nëppalkat moom kese waaw moo taxoon da doon wax ne ñoom <coughs> <coughs> mudallisuuna yi eh, nga xam ne dañuy lëpp nëppal man somba moom daal naa leen kii eh, kii quoi waaw lu eh, mu tudd muccal waaw parce que ku ma ci wax dama la yaa ko dégg boo nee waaw ma jël boo nee waaw ma bàyyi kon moo tax kon mu ne moom da ko doon moytu xadiisam yi fekk leerul ne xaddasa bi taxdiis luy wane ne da koo dégg wala dañ ko ko nettali kam ku moom la ko jële mu ne wa Abu Isa ghayru mashhur kanta Abu Isa mi nekk ci càllale bi nga xam ne moo nekk Abu Sa'id euh, al-Khudri te gisoon ko bi mu naan zajara moom lañ la doon naan boobu la hadis boobu euh, te gisoon nañ ko zajara ci jotaay bi ñu génn te rab fàttali nañ ko sànq Seydina Abu Sa'id al-Khudri nekk Sahih imam Muslim mu ne Abu Isa ghayru mashhur moom siiwul ah voilà du ko ñu siiw ci borom xam-xamu hadis mu ne waqtiraabu Qataada fiihi mimmaa yu'illuhu ma'a muxaalafati al-ahaadiith al-uxraa léegi nag def def le Qataada léegi nag problème bi mooy fan la Qataada def def le <laughs> fiihi mimmaa yu'illuhu bokk na ci li nga xam ne day feebaral xadis bi day wan ne xadis bi am na problème ma ànd ceeg <coughs> ànd ceeg li nga xam ne mooy muxaalafatul ahaadiis wuute gi nga xam ne moom la wuutee mooy euh, euh, xadiisu xadiisu. ki nga xamante ne ni mooy euh, euh, Qataada mooy xadiis yi nga xamante ne mooy yu dëgër yi yi nga li nga xam ne xadiis yu wir yi mooy xadiis Seydina Ibnu Abbaas yi Seydina Ali yi ñu la wax léegi Seydina Ali ak Seydina Ibnu Abbaas radiyallahu anhu ak Seydina euh, Abdallah ibn Amr ak yooyu ak Seydina Abdallah ibn Umar radiyallahu anil jamii' dafa wuuteeg ak tamit imaam yu mag yi nga xam ne ñoo ko solo wa amma hadith Abu Hurayra léegi pare na kon hadith Seydina Abu Sa'id ak Seydina Anas mu ne Kanta imaam al-Qaadi Iyaad wa amma hadith Abi Hurayra Kanta hadith Seydina Abu Hurayra bi moom fa fii sanadihi Umar ibn Hamza wala yax wala yahtamilu minhu wala yuhtamalu minhu mithla haadha li mukhaalafati qaylihi la mu ne Kanta foofu càllale bopp Umar ibn Hamza ñii yëpp gisoon nañu leen ci riwaaya bi ñu koy gis ci jotaay bi ñu jël loolu te moom ku mel noonu duñu ko jël nag. di ko yen mu ko kii eh, hadith yu mel nii muy wuteeg ñi nga xam ne mooy moom daa bëgg a wax ne Euh, daa am ñu ko gën a dëgër quoi te ñu ko gën a dëgër solowuñuy mu ne was sahihu annahu mawquf li wër mooy hadis bi ci Seydina Abu Hurayra la mu ne intaha mu laxasa imaamul xaafis ginnaaw bi indee lii mu ne jeex na mu laxasa ci li nga xam ne moom laa résumé daal di koy jëli ci ki nga xam ne mooy euh, euh, imaam imaam al-Qaadi Iyaad rahimahullah léegi mu ne waqa'a li Nawawi ma <laughs> mu ne kanta imaamu Nawawi rahimahullah imaamu Nawawi rahimahullahu taala moom nag mu rot mooy wax na lii ci al-Minhaj la ko wax al-Minhaj la ko wax loo xamante ne euh, résumé baa ngi mu ne hadhihi al-ahadith ashkala ma'naha ala ba'd al-ulama hatta qala fiha aqwalan batila <laughs> wa zada ala tajazuri ala ala tajaasurin waraama an yud'ifa ba'daha an yad'u an yud'ifa ba'daha wala wajha li ishaa'ati al-ghalatat bal yudhkaru as-sawaab wa yushaaru ila at-tahdhir 'an al-ghalat wa laysa fi al-ahaadith ishkaalun wala fiha da'if waaw imaamu Nawawi mu ne hadith yi nag nga xam ne yii day wane ne day tere yii di wane ne euh, mën naa nekk naan taxaw dañ koy tere yii ne mën naa nekk di wane ne mën naa nekk mu ne lënt na ci lenn ci boroom xam-xam yi ba ki kenn ci ñoom daal di wax wax yoo xam ne wax yoo xam ne waxu neen la waaw ba pare mu mu yokk boppam waajoojee ci dugal ci boppam ci danger ak di wax wax yoo xam ne leerul ci moom <laughs> may tajaasur <laughs> mu mu mu am benn genre kii euh, moom tajaasu tajaasa fa sorewuñu dina ko indi ci kanam <laughs> terme boobee ba pare waraama muy am mu mooy mu ngi dugg ci ay danger di dugg loo xam ne daal di di di sàkku an yu da'ifa di di di di di di di di di di da'ifal ba'daha lenn ci xadiis yi quoi wala wajha mu ne man nag maa def exprès man imaamu Nawawi fii ci al-Minhaj nekk ma fi di tudd wala wajha amul genn wàll laa wax li isha'at al-ghalataat di di di di toxal di yaatal di di di gën a publicité li isha'at di tas di wax wax joo xam ne boo ko waxee ñeneen ñi ko masula yëpp di ko dégg di ko dégg ah muy siiw amul benn wàll laax di siiwal alxalafaat ay njuumte yoo xam ne ci ay boroom xam-xam la jóge bal li am ba des yuzkaru mooy li war mooy dañuy tudd as-sawaaba li jub way saaru te ñuy ñu nekk ñoo xam dañuy junj ila tahziri anil ghalat yi waaye it bu dee euh, loo xam ne njuumte la boo xam ne moom jarul dañ naan daal wax jooju jaarul yoon waaw jarul ñuy indiwaat li mu wax yépp mu di ko gin a tas voilà day junj ci moytandikuloo nit ñi ci ñuy topp li nga xam ne mooy njuumte ak boroom xam bu di mag lu man di doon boroom xam-xam voilà njuumteem googu ñu moytu ko mu ne walay sa fil ahadith imam an-Nawawi rahimahullah al mu ne te newul ci hadith yi ishtaalu benn def benn benn problème amu ci benn lënt lënt amu ci wala fiha da'if te hadith yii muy borom aji wax joojee di wax bëgg leen a da'ifal bëgg war ne hadith yi wéruñu yi wax ne dañoo tere ku naan taxaw dara moo fi amul benn bu da'if amu ci yëpp wér bal sawaabu li nga xam ne mooy dëgg anna nahya fiiha tere yi nga xam ne ñoo rot ci xadiis yooyu ma ne la benn ci wér te gis benn ci wéradiwul te gis nañ ko ci sax imaam muslim ak yooyu voilà mu ne loolu li leer mooy lenn li ñu dëgg mooy mahmulun tere gi dañ koy yen an nahya fiiha mahmulun ala tanzih que ni koy yen mooy tere gi ci li nga xam ne mooy dañ koo dañ koo wa shurbuhu qaa'ima li bayaan al jawaaz kanta naanam ga alayhi salaatu salaam taxaw ci yeneen xadis ñoom Seydina uh, Ali Seydina Ibn Abbas Seydina Abdallah Ibn Amr Ibn al-Aas ak yooyu ak Ibn Umar radiyallahu anhu yooyu day wane ne loolu mën naa nekk kese waaw mooy taxaw naan mën naa ne wa amma man zaama kanta képp koo xamante ne nee nga nasxan këne xadis yi nga xamante ne nii ñooy permettre mooy naan taxaw loolu day wane ne eh, daa nasaxal xadisu tere yi. kooku aw xayrihi wala wala yu mel noonu faqad xalata kooku moom njuumta juum na njuumta gu rëy sax waaw fa inna nasxa fa inna nasxa ndax li nga xamante ne mooy abro abrogé nasax la yusaaru ilayhi ma imkaanil jam'i law sabata taarix kenn du ñëw rek dem di wax naan ay da ngay da ngay da ngay nasaxal bii hadis bi moo nasaxal texte bi moo nasaxal alors que possibilité ñu boole ñaari texte yi possible law sabata même bu doon sax na taarix waaw même taarix bu ñu wóoroon ne bii moo mujjee ñëw waaye ba ko fi njëkk texte ba ko njëkk mën nañ leen a boole lool sax du ko na lan nga may wax nag boo xamante ne nii loolu amu ci mu ne wa fi'luhu sallallahu alayhi wa sallam li bayaanil jawaaz xam nga lii la wax ci minhaj bi waaw noonu la tudde buntu ci riyaab bi boobu noonu la tudde buntu bii nga xam ne moom lañ nekk baabu bayaani jawaazi shurbi qaa'iman wa bayaani anna al akmala wal afdal ash-shurbu qaa'ida kon mu ne kon mu ne kon nag hadith euh, yi nga xam ne jëfu ji ko yonente bay saa jëf naan taxaw loolu daa nekk li bayaanil jawaazi la yakunu fi haqqihi makruhal asla waaw loolu day leeral la que ne loolu possible na man naa ne waaye nag ci àq yonente bay saa saam buñ naan dañ koo si loolu yonente bay saa saam xaasa naa ñuy wax loolu de boole wuñu ko ci de waaw moom manu la nekk ci am loo xam ne makruhal aslan ci cosaan manu la nekk que ne yonente bay saa saam di def lu ñu sib mooy da koy def ngir leeral ci moom dafa war moom la naan fa innahu kaana yaf'alu shay'a li bayaani marratin aw marrat léeg léeg-léeg mu daal di woon def benn mbir jëfu sharia boo xam ne léeg-léeg da koy def ngir leeral benn yoon wala ñaari yoon wala kay yoon yoo xam ne yu mën a lim la ah waaye way waazibu ala al waaye ci li muy sax mooy li gën fal amru bil istiqaa yi mu ne léegi nag kon tere gi nga xam ne moom la tere léegi nag muy ñëw ci digle bi mu digle waccu mahmulun ala al istihbab loolu dañ koy yen ci euh, dañ koo sopp imaamul Maaziri lu mu waxoon boroom xam-xam yi dëppoo nañu ko ne loolu warul ci kenn muy waccu <laughs> loolu nag la imaam An-Nawawi di wax ne loolu moom demewul noonu waaw moom jàppewu ko noonu quoi moo tax mu ne wal amru bil istihbab léegi nag après na wax ay wax xaw a <laughs> dëgër ci kanam ginnaaw lii mu ne wal amru bil istiqa yonent bay saa saam na xadiis sayna Abu Hurayra ba mu ne ku fa man na nga waccu mu ne loolu digle googee mahmulun dañ koy yen ba léegi alal istihbaab ci luñ sopp mooy ku naan taxaw sopp nañu nga daldi waccu mu ne fa li man shariba qa'iman an yastaqi li hadha al hadith sahih sarih la ci kaw noonu nag la ñuy soppe ci képp ko xam dafa naan taxaw mu waccu na xadiis bu leer bii te wér bu wér bii te leer fa innal amra ndax diglekat ida ta'azzara hamluhu ala al wujub bu dee ne day impossible day xaw a jafe ñu daal di koy teg ci euh, digle gën digle que ne lu war la farata la xumi la day koy yéen ala al istihbab ci loo xam ne lu ñu sopp la wa amma qawlu Iyaad waaw léegi nag moom dafa dafa jaaw dafa def def le imam al-Qadi Iyad kii an-Nawawi parce que wax jii mu moom la imam al imam al-Qadi Iyad waxu ko <laughs> imam al-Maziri moo wax comme niñ ko gisee léegi imam an-Nawawi imam al-Hafiz Ibn Hajar bi mu koy doxal mu ne wa amma qawlu Iyad kanta waxu al-imam al-Qadi Iyad moom rahimahullah kene la xilaafa bayna ahli al-ilm fi anna man shariba qa'iman ah, laysa alayhi an yata an an an an yataqay hmm? <laughs> léegi mu ne wa ashara bihi ila tadin fil hadith fala yultafatu ila isharati waaw waaw kon mu ne kanta wax ji nga xam ne moom la Iyaad wax ne o moom wutewul ci borom amul wute ci borom xam-xam yi képp ku naan taxaw kooku warul ci moom an an yattaqi muy daal di sa muy muy muy muy muy an yattaqiyya muy muy muy muy muy muy muy ci muy waccu Euh, ba pare muy ju mu junj ci di wéradil xadiis bi kooku wax jooju kenn du ci bàyyi xel kenn du ko gestu kenn du ko jox importance waaw mu ne wa qawlu ahlil ilmi lam yujibul istiqaa la yamna'u min istihbari léegi nag la fekk boroom xam-xam yi ñoom waxuñ ne dafa war farata ku naan taxaw nga waccu loolu est te terewul sopp ko sopp ndax kon nag fa man daa manal istihbab fa huwa mujaazif waaw képp koo xam ne woote wu na di wax ne moom dañoo du naan naan day tere ne dañ koo sopp mooy waccu googee ne parce que boroom xam-xam yi ñoo ci dëppoo kooku mu ngi dugal ci bopp ay wax yoo xam ne defe naa leer ci moom waaw <laughs> waaw mooy mujaazif di dugg ci loo xam ne mooy da ngay wul wax joo xam ne yow yaa ngi dugal sa bopp ci ay danger tam defe naa leer bu baax <laughs> waaw mu ne wa kayfa tutraku a saxiixa bi tawahhumaat mais nan la ñuy bàyyee sunna bu leer jii yonent way sa sa xadiis Seydina Abu Hurayra bi parce que ay def def le ay waxu jàpp naa ne yaakaar naa ne je pense que voilà wa daawi wa tërfat ak woote wu yeg yi nga xamante ne ay juumte laa ki tarxiis kese mu ne imaam al-Hafiz nag fii la yemale imaam al-Hafiz na xaja imaam an-Nawawi daal di wax bon imaam an-Nawawi Euh, euh, euh, <laughs> rahimahullahu taala <laughs> léegi mooy bon <laughs> rahimahullah moom bon ci alminhaj tamit bon daanaka li am solo ci mbir mi mooy fii la koy mën wala après bon am na leneen loo xamante ne teg na ko ci mooy bon mais mais baax na li imaamu Nawawi al-Hafiz daal di wax mi daanaka loolu la euh, bon après am na leen lu mu indi imaam alxaafis na ko indi moo tax jàpp nañ nañ nañ topp ba léegi kon li al imaamu alxaafis na xajar rahimahullah daal di indi di ko toxal nii léegi <laughs> léegi nag ginnaaw bi nga xamante ne nii euh, euh, moom la wax lii mu ne kon jeex na intaha jeex na waxu al imaamu Nawawi mu ngi noonu kon intaha léegi nag imaamul xaafis di di leeral ko li ñu wax sànq. mu ne walaysa fii kilaam fii kalaamil Iyaad at-ta'arrud lil istihbaab asla mu ne nag imaamu Nawawi dafa def def la def parce que waxu imaamu qaadi Iyaad al-Maaliki rahimahullah amul fenn fu mu euh, gaarale wax ci wàllu que ni euh, bi euh, képp ku naan taxaw wàcc bi loolu dagan kii soppuñu ko ci luñ ci ci cosaan mu ne bal wa naqa wa naqala ittifaq al mazkur wa naqlu ilkiram huwa min kalami huwa kalamu maziri mu ne wax joojee imaamul Nawawi toxal di ko di ko di ko ne imaamul Qaadi Iyaad moo ko wax non loolu du imaamul Qaadi Iyaad de soo gis ñu ko sànq <laughs> leeroon na <laughs> ki ko wax mooy al imaam al maziri hmm? kama mada comme ni mu jàlle léegi nag mu ne wa amma tad'ifu Iyaad lil ahadith falam yatashaaghal an-Nawawi bil jawaab anhu waaw xam nga al Qaadi Iyaad moom wax nañ la moom côté bi wax ci hadis yi wax hadis sayna Anas wax côté ki nga xam ne mooy Qataada waaye hadis sayna Abu Sa'id bi après yooyu yëpp gis nga li nga xamante ne nii lool lool la ci wax ngir bon wane ne daal lii euh, bon Abu Isa ma lay jële ko ci moom ghayr mashhur te ittiraabu Qataada ak yoo yoo Qataada mu an an baax na ba ash-Sha'bi non Shu'ba rahimahullah da doon mooy tay xadiisam bu ne waxul haddasanaa wala haddasatu haddasanii wala yu mel noonu luy wane ne wala sami'tu da koy doon moytu léegi nag côté boobu Imaam An-Nawawi da ne moom du ci nekk di taxawaal di xam moom ni mu ko waxee nekku di fi di di di di di di di di di jox benn benn kenn du ci bàyyi xel quoi voilà. <laughs> te tamit nekkuñ fi di siiwal ay ay njuumte yoo xamante ne moom la boroom xam-xam yi da léegi <laughs> léegi nag loolu moom la imaamul xaafis na xajar di wax <laughs> mu ne wa amma tamifu Iyaad kanta sëy na alqaadi Iyaad junj gu muy junj lii xaw a joxoñ ko ne eh, li nga xamante ne mooy xadiisu kii yii nii ah eh, eh, yii tere ku naan taxaw dafa am nag wéradi lu ci nekk wéradi mu ne falam yatashaghal an-Nawawi bi lu jawaabi an eh, imaamu an-Nawawi moom rahimahullah daa nekkul sax di soxlaal boppam di ci tontu ko quoi mu ne waaye nag ah gis ngeen ni mu ko waxe wa tariqul insaf nag an la tudfa hujjatul alimi bi sadr mu ne nag ah li nga xam ne nag mooy objectif l'objectivité veut que waaw mooy bu dee yow da wax rek te dëgg rek tax laa jóg rek looloo tax a jóg imaamu an-Nawawi mais sauf que li mu da gis ne <laughs> daa xaw a waxeek euh, mer quoi <laughs> booy booy liir affaire bi ngay yéegi ne affaire bi xaw na koo metti quoi lii mu liir nii lii mu gis ñoom imaam al Qaadi Iyaad di ko toxale ci imaamul Maaziri te mu dem sax yóbbu ko ci mu juum ci loo xam ne imaam al Maaziri yu ko wax mu ne imaam al Qaadi Iyaad ko wax rahimahullah mu ne nag loolu bu dee nag objectivité rek dëgg rek ngay un ak tamit bon mbir yi nga nekk ko objectif rek waaw <laughs> mooy waxu boroom xam-xam kenn du ko delloo ci noonu kese jël rek ne waa yow waxam ji amul solo teg fee waaw parce que boroom xam-xam la quand lépp lu wax am na fu mu ko teg gis nga imaam al-Qaadi Iyaad mooy daf ko leeral néewul rek bon hadith yooyu wéruñu nangam non dafa wax ne Qataada ci boppam nëpp nëppalkat la te dafa an ana te loolu boroom xam-xam hadith yi xam nañu ko mooy nëpp nëppalkat mu dal li suuna yi buñ nee an dañuy moytu seen hadith. waaw fekk amul loo xam ne moo imaamu na euh, euh, différence bi am bon loolu waxoon nañ ko fi te tamit dañuy bañ a gën a guddal fii ndax baxs bi des na euh, li tax imaamul Buxaari xam bokk na ci li tax mu gën a wér imaam Muslim mooy moom imaam Muslim dafa jàpp ak sëriñ su bari ah buñ nee an hmm, buñ nee an boroom xam-xam boo xam ne wiir na ah alhamdulillah bu nee an mooy an parce que an mooy jëlee nañ ci expression la boo xam ne aji wax ji mën na cee jublu da koo dégg waaye it c'est possible que dégg wu ko ci ki mu waxaan loolu nag ki nga xam ne dañoo xam ne mudallis la ay nëpp nëppalkat lañ dañoo tàmm di def lool waaw waxoon nañ la bi ci gën a garaaw moom mooy bu tadlisu taswiya waaw tadlisu shuyukh jël ak ak taswiya nga xam ne yow dangay jël ñoo xamante ne nii <laughs> sëriñ bi wérul ah nga ñëw teggi ko teggi ko complètement ngir bañ hadis bi gaa yi gis ko ne ah xam nga loolu dafa garaaw mooy yow yaa ngi yaa ngi mettre sous les radars xamante ne nii il suffisait mu yëkkati boppam ñëpp gis ko bàyyi hadis bi xam nga loolu moom c'est grave <laughs> waaw taswiya léegi kon loolu euh, bon euh, wala tadlisu shuyukh ñëw sëriñ si ñoo xamante ne yow kenn xamul euh, non di ko woowee nu ñu xamul parce que xam nga ne boo ko waxee ni ñu ko xamee gars yi xam nañ ko dootuñu dañuy bàyyi xadiis bi nga wax nga woowee ko dakkantel ko loo xam ne kenn xamul mooy kan waaw gars yi jàpp leneen keneen la ndekete yu yow sa waa ji la waaw <laughs> loolu c'est tellement grave loolu hein loolu c'est tellement grave waaw léegi euh, moom la kii doon def Euh, waa ji waa ji siiw ji ci wàllu euh, tafsir yeeg yooyu euh, nu mu tuddati nga xam ne doom ji maqbul la kanta moom matruk la am dëkkoon Irak rek nga xam ne da doon jële ci Seydina Abu Sa'id al-Khudri nii waaw Seydina Abu Sa'id génn àddina muy jële koo xamante ne ab da'if matruk la bu ñëwee au mu wax turam mu naan haddathani Abu Sa'id <laughs> te kooku dàkkantalam tamit mooy Abu Sa'id bu ko defee nit ñi jàpp comme que yàgg naa jële ci Abu Sa'id al-Khudri gaa yi jàpp ne Abu Sa'id al-Khudri lay wax radiyallahu anhu defete yu waxu ko ndax ndax turam ñëwul eh, kii am na Muhammad turam am na Muhammad voilà am na Muhammad voilà <laughs> bon euh, bon amaana dinaa ko fàttaliku léegi Euh, euh, léegi euh, kon léegi imaamul Hafiz Ibn Hajar muy wax nag ne imaamul Nawawi ah waxu boroom xam-xam nag ko dàqe doon saa nga tontu ko waaw <laughs> léegi nag bu dax loolu objectivité loolu la kii quoi mu ne nag léegi nag kaay fa amma isharatuhu ila tanif hadith Anas léegi nag man imaamul Hafiz Ibn Hajar kaay ma tontu ci imaam al eh, imaam al-Qadi yi nga xam ne moom lay doon wéradil hadith yi la mu ne wa amma ndaal isharatuhu jundu gi mu jundu ila tad'ifi hadith anas bi kawni qatada mudallisan wa qad anhanahu fa yujabu anhu bi annahu saraha fi nafsi as-sanad bima yaqtadi sama'uhu lahu min anas fa inna fihi qulna li anas fal aqlu voilà mu ne kanta hadithu qatada bi nga xam ne moom la jundu ne dafa war a da'if ndax qatada moytu leen ko moom mudallis la imam Shu'ba boppam da ko doon moytu bu dee ne waxul xaddasanaa wala luy wane ne dégg na mu ne mais xadis boobu ci boppam am na ci biir xadis bi comme niñ ko waxoon biñ koy gis ci jotaay bi ñu génn luy wane ne mais xadis bi moom da koo dégg ci na Anas parce que nee na xul naa li Anas di na Anas waxee ne yonent way saasaam tere na kuy naan di taxaw ñu ne ko mais xul naa ñu wax li Anas na Anas ne ko mais lekk nag fal aklu mais lekk nag kon loolu day wane ne kon kii dégg na ko day wane ne lii da ko dégg kon keneen euh, bi Qataada wóorul côté boobu est-ce ko da koo dégg loolu kon dàqul mu ne wa amma tadifu hadithu Abi Sa'id bi anna Aba Isa ghayra mashhur kanta al imam al Qadi Iyad dëgër ñàkk dëgëral bi ñàkk dëgëral hadith sayna Abu Sa'id al-Khudri mooy zajara que ne yonent waay saa saam dafa jàjj ci ñuy naan taxaw mu ne loolu moo bëgg daifal di ko ci junju que ne Abu Isa mi ko jële ci ibn Mash Abu Sa'id moom siiwula ah. mu ne fa huwa qawlun saba subiqa ilayhi sabaqa ilayhi ibn al-Madini mu ne wax jooju mu wax moom imam al-Qadi Iyad am na wonqalu jabalul hifz wal hadith muy imam ibn al-Madini Ali ibn Abdillah al ibn al-Madini di sëriñu imam al-Bukhari bi gën a mag moom moomee jiitu woon na ko ci waxoon lool nekk waa ji siiwut li annahu lam yarwi anhu illa Qatada ndax Seydina Qatada kese moo jële ci moom mu ne wa lakin wasaqahu Tabari imam al-Hafiz na xajar nag di tontu waaw mais waaye wax jooju mais sauf que Abu Isa moom al imaam at-Tabari wéral na ko wa Ibn Hibbaan ak imaam Ibn Hibbaan rahmatullahi alayhima mu ne wa misla hada yuxriju yuxraju fil shawaahid ku mel nii dañ koy génneel ay xadiisam ci yoo xam ne day appuyer ay xadiis yu jot a ñëw di témoigner ne xadiis bee dëgër na te loolu la imaam Muslim def voilà kanta kon boobu dàqu na kon boobu it dàqu na mu ne wa da'waahu tirabatun marduda li anna li Qataada fii isnaadayni wa huwa haafid mu ne kantaane dañ cee e, e, ittirab <laughs> dafa def def le mu ne loolu moom wootewu googu lu ñuy delloo la ndax Qataada ñaari sanad kese la ci am te moom xaafis la waaw imaamul qa imaam Qataada problème am yëpp mooy an-ana bi kese te an-ana bi dàqu na te ki ñuy wax Abu Isa yi leer na wax nañ la ci léegi mu ne kon loolu lu ñuy delloo la te Qataada xaafis la wa amma tad'ifu rahmatullahi alayhi wa amma tad'ifuhu li hadith Abi Hurayra bi Umar ibn Hamza fa huwa mukhtalifun muxtalafun muxtalafun fi tawsiqihi waaw mu ne kanta euh, euh, ñàkk dëgëral hadith sayna Abu Hurayra bi nag ci Umar ibn Hamza mu ne moom dañoo wute ci wër naam wérut mu ne te ku mel noonu mooy bu ñee ñii wérul am na yeneen i boo xam-xamu hadith yi man yu ne kii wér na mu ne nag ku mel noonu yu lahu yuxraju yuxriju lahu Muslim fil mutaaba'at Muslim imam Muslim da koy génneel ci hadith yoo xam ne day topp hadith yu dëgër ba pare bu ko indee moom bu ko fa indiwul woon fa xadis baax na da ko fay indi moo tax xadis xadis yi njëkk indi ci kanam <laughs> ana ban moo ci kon mooy dafa topp nekkul moom mooy aslu cosaan te mel noonu loolu imaam muslim noonu lay doxale waqad taabaahu te nag te moom topp na ko ci lii xadis boobu al amash xam nga imaam al amash nii ci ñooñ la bokkoon muy Sulaymaan ibn Mihraan rahimahullah ci mudallisuuna yi quoi an abi salih jële ko ci abu salih zakwan an abi hurayra loolu soloo na ko mu dëppoog lale kama ashartu ilayhi comme ni ma ko euh, junje mooy bi muy def ba kii bi taxriji ci kaw an ahmad wa ibn hibban jëlu say mu nekk ci imam ahmad imam ibn hibban mu ne kon fal hadithu bi majmu'i turuqihi sahihun wallahu a'lam léegi imam al-hafiz ibn hajar mu ne kon nag ci kaw noonu mooy tontu na yi nga xam ne moom laal imam al-qadi iyad doon junj ci wàllu def def leeg ak ñàkk dëgëru hadith yi mu ne kon nag ci kaw nii boo boolee xadiis yëpp yoonam yëpp loolu saxiixun dafa wér këkk wallahu te yàlla nag alam mooy ci xam dëgg-dëgg waaw léegi kanta euh, euh, euh, côté bi mu wax imaamu Nawawi nee na suñu sëriñ bi al al di al imaam ki def Shara Tirmidhi bi al al Iraqi rahimahullah mooy nasiya bi loolu wax nañ ko loolu noonu lañ ko doon siré sax nasiya mooy ko bàyyi mooy ko fàtte waaye day tekki ku ku bàyyi te joxoon nañ la ci euh, aaya ba waaji di wax euh, naan euh, waman bi borom bi naan waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka waaw wa nahshuru yawma al-qiyamati a'ma rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha waaw kon nag fa kadhalika al-yawma tunsa voilà kon loolu gisoon nañu wa kadhalika al yawma tunsa kon loolu waxoon nañ ci moo tax taxul ñu ci jaar yi mooy man na tekki day tekki ku fàtte waaye day tekki ki nga xam ne moo tey bàyyi ko kooku moom ala baabi awla wa waaw hein léegi nag ñu ñëw ci al-Qurtubi hmm? mu ñëw ne <laughs> mu ne waqa imaam al-Hafiz Ibn wa qaala al-Qurtubi mu ne al imaam al-Qurtubi nee na fil Mufhim ci téere al-Mufhim shara sahih imam muslim ba léegi mu ne amul kenn lam yusir ahadun ila anna an-nahya fihi lit-tahrim amul benn boroom xam-xam boo xam ne dafa dem kene tere gi nga xam ne moom la yonent bay saasaam tere ci naan taxaw yi kene loolu ngir lu ñu xaraamal la wa in kaana jaariyan ala usul az-zahiriyya wal qawlu wal qawlu bihi même bu dee ne luy wéy la te lu ñu miin la loo xam ne mooy ci cosaanu waa euh, euh, zahiri yi muy imam Daawud ak ñoom imam Ibn Hazm rahmatullah ale ñoom hadith yu mel nii dañ doon wax ne xaraam na dafa tere yi day wane ne dafa xaraam même bu dee ne ñoom loolu xamee nañ leen ko loolu ak di wax yooyu ñoom même ñoom waxuñu loolu waaw fii d'accord nañ amul kenn ci boroom xam-xam yi ku ne lii tere gi yonent bay saasaam tere taxaw loolu ngir lu xaraam la mais nag mu ne watu ak ba de bi annam na hazmin mais ñu ne ah ana imam al-Qurtubi Abu Ahmad sëriñu borom tafsir bi xanaa bi muy wax lii daa fàtte wala boog daa seetlu daa gisul ne imam Ibn Hazm az-Zahiri ci boppam dafa dogu ne tere gi yonent may sa sam tere ku taxaw naan loolu ngir dafa xaram képp ku taxaw na am def na lu man lam yaqul bi tahrim bi bi hadith Ali al-mazkur fil bab mu ne nag mu mooy ñi nga xam ne dañ ne noo àggul ci xaram mooy imaamu Zahiri alhamdulillah Qurtubi mooy wax sauf que imaam al-Hafiz dafa def ah, mise en opposition daa am jumla intiradiya phrase bu mu dugal bii naa bi mu ne kenn waxul ne dafa xaram loolu nag mu dugal wax bi wane ne ah imaam Ibn Hazm moom ci ñoom ci Zahiri yi kat neen daa xaram léegi nag imaam al euh, qaadi euh, kii al imaam al Qurtubi di continuer mu ne ñi nga xam ne boobu mooy boroom xam-xam yi moom noonu la ko waxee. te ñoom kenn gisul na dafa xaram ñoom fi ñu ko teg lenn la mooy la mooy ci xadiis Seydina Ali bi nga xam noonu lañ gis ni mu taxawee naan ci raxaba fële ca Kuufa ca jàkkaay Kuufa ga naan ni am na nit ñuy bañ yi te gis naa Yonent bi saa saam daal di naan taxaw mu ne euh, euh, wa sahha at-Tirmidhi min xadiis Ibn Umar te euh, imaam at-Tirmidhi na ci xadiis Seydina Ibn Umar waa xadiis bi gisoon ta imaam ibnu Umar radiyallahu anhu ne biñ ko laajee eh, eh, ne ko ci naan taxaw mu ne ñun jamono yonente bi sallam alayhi salaam dañ doon naan di taxaw di lekk di dox di taxaw voilà kon nahnu namshi dañ doon lekk di eh, naqulu ala adi rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyam voilà kon mu ne te loolu mu ne wa fil baabi te nekk na ci buntu bi am Sa'd ibn Abi Waqqas na Sa'd ibn Abi Waqqas am na xadis ne jëlee nañ ko ci moom buy wane ne lekk taxaw dara newu ci waaw di ko wane axrajahu Tirmidhi aydan imaamu Tirmidhi soloo na ko ba léegi wa an Abdullah ibn Unays ne ko noonu imaam Abdullah ibn mu ne al imaam at-Tabarani na ko wa an Anas mu ne Seydina Anas tamit rahimahullahu ta'ala axrajahu soloo na ko al-Bazzar al imaam al-Bazzar wal asram ak imam asram mbokk imam euh, tànnandoo imam euh, euh, ahmad bi wa an amr ibn shu'ayb mu ne amr ibn shu'ayb yooyu yii yëpp gis nañ ko voilà mooy an ammi an jaddi an an abi an jaddihi abdullah ibn amr akhrajahu at-tirmidhi wa hasanahu imaamu Tirmidhi moo ko solo moo gis nañ ko ci Riyaad bi dim ne man gis naa ne saa salaam di naan taxaw waaye di naan toog voilà mu ne wa hasanahu imaamu Tirmidhi ne hasan la wa an Aisha sayyidatu Aisha yi solo nañ hadith bi mel noonu akhrajahu al-Bazzaar imaamu al-Bazzaar Abu Bakr solo na ko Abu Ali at-Tusi naka noon Abu Ali at-Tusi solo na ko fil ahkaam ci ahkaam ci téereem boobu mu ne waan Umm Sulaym naka noon yaay Sayyidina Anas jëlee nañ ko ci moom nahwahu imam akhrajahu Ibn Shahin al-imam Ibn Shahin solo na ko waan Abdullah ibn Sa'id li ñu kon xadiis yi ni mu bare <laughs> non imam mu ne na ko noon Abdallah ibn Sa'ib yi tamit jël nañ ko tam saxaaba la an Xabbaab ne non du saxaaba ah Abdallah ibn Sa'ib tabi'i an Xabbaab mu jëla ko ci Xabbaab an abi an jaddihi ah mu jëla ko ci xabab bële mooy jadd yi mooy Xabbaab léegi ibn Arad léegi moom euh, axrajahu ibn Abi Hatim mu jëla ko euh, ci euh, ki nga xamante ne mooy as-Sa'id ibn Yazid la war a doon waaw lem na akhrajahu bopp soloo na ko ibn abi hatim muy ibn abi hatim wa an kabshata imam sayyidatu kabsha moom lañ gisoon doon ko fàttali sëru sayyidatu hasan dim ne nante bay dafa dugg ci man daal di naan ci xirba goo xam ne benn baag bu ñu lonk buñ def ndox mu ne la imam Tirmidhi na ko daal di koy euh, wéral wa an kulthum nahwa ah. axrajo Abu Musa te koy soomit jël nañ ko ci moom Abu Musa bi sanadin hasan bi sanad bu wér mu ne wasabata shurbu qa'iman an Umara taxaw tamit di naan jëlee nañ ko ci Umar loolu gisoon nañ ko Seydina uh, Imaam Malik moo ko bi ñuy wax hadis yi jotaay bi ñu génn moom mu ne balaxan yi mooy balaxan jote na ma que ne uh, wa ali omar ibn al-Khattab wa ali ibn Affan wa ali ibn ali ibn Abi Talib ak Usman ibn Affan kaanu yashrabuna qiyaman waaw dañ doon naan di taxaw loolu gisoon nañ ko mu ne naka noon wa kana Sa'd wa Aisha la yaruna bi dhalika ba'sa sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas naka noon sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anil jami' ñoom dañu newoon ñoo xam ne gisuñu woon problème ci loolu mu ne kon gis nañ loolu wasabata ar-ruxsa an jamaatin min at-tabi'in te ne loolu possible na naan taxaw loolu jële nañ ko ginnaaw saxaaba yi ñu la limal ak xadiis yi ñu ci kii ci mbooloo ci tabi'in yi nga xam ne ñoo doon seeni taalibe mu ne nag wasalaka al-ulama fi dhalika masalik hmm? mu ne boroom xam-xam yi lii imaam kan mooy wax imaam al-Qurtubi rahimahullah mu ne boroom xam-xam yi nag eh, eh, eh, daal di dugg ci sóobu ci xadiis euh, yi nga xam ne ci biti nii day nuyu lu wute ah ay soobu wu ñu wute ahaduha wa ahaduha tarjih benn bi am na ci borom xam-xam yoo xam ne dañoo jël bii nootal beneen mooy imaam Ibn Hazm noonu la def par exemple <laughs> wa anna ahadith al jawaz yi que ne hadith yi wane ne dafa possible asbatu moo gën a dëgër min ahadith an lool kon ñii nii mooy beneen côté bi ñi nga xam ne moom dañu ne bon. hadith yi nga xam ne mooy hadith Seydina Ali Seydina Ibn Abbas ak yeneen ak yeneen ñoom Seydina ak yi imam Malik wax ak yeneen ak yeneen ak yi mu la tuddal yooyu daal day wane ne kon hadith yi wan ne man naa nit ki mën naa taxaw naan ñoo gën a sax hadith yi nga xam dañoo ñëw di ko tere